kon sayyidatu Aisha as-Siddiqatu bint Siddiq mu ne mu ne kon yonent bi aleyhi salaatu salaam bu bëggoona armal da doon raxas bopp bi bi xatmiyin wa usnaan yii yëpp ay garab la yoo xam ne dañ doon jël xob yi wowal ko daal di koy dëbb bu ko defee après def ko ci ndox mi nga xam ne moom ngay sangoo wala ngay raxas sa bopp da koy jox xet gu neex te da koy raxas raxas bu rafet loolu wax nañ la ci jotaay bi weesu mooy façon diw bopp yi rek wan dëxana mooy loolu mooy da ngay gis mooy du loo xam ne lu sobewu la il faut mu bañ a nekk lu sobewu ah wa usnaan loolu it benn garab la boo xam ne ci suuf yi nga xam dafa bari xeer ay xeer fa la doon sax ñu ko doon utiliser ngir di ko sangoo nit ki buy sangu di ko ci defaale mooy da koy jox xet gu neex ak tamit day raxas bopp bi da ciy bàyyi tamit day day day day day traité li nga xam ne mooy cheveux yi loolu mu ne yonent ma ne saa saam yooyu la doon utiliser moo tax loolu lépp sunna la moo tax léegi ma waxoon la ne la léegi ku correct sax di topp sunna gaay ne waaja tubaab la waaw saa yi nag léegi moom nag tubaab la parce que xamuñu sunna yonent bi alayhi salaatu salaam fii mu ne kuy toppatoo boppam di toppatoo euh, sa sa sa sa di toppatoo sa yaram comme ni sunna di bi alayhi salaatu salaam doon def di soccu di parfum wu di yor sax en tant que góor yonent bi bu kii léeg-léeg bu doon tukki da doon nga xam ne ay parfum yooyu yëpp nit sax gaa yi naan <laughs> eh, saa eh, léegi tubaab la. ñoom daal pour ñoom jullit dafa war a dafa war a dafa war a tilim ñuul xeey xunnu man xaw ma gaa yi ban ban kii image bu bon lañ am rek ci jullit ñi en tant que ñun jullit loolu moo yéeme waaw kuy nekk sax ñu toppatoo sa sa hygiène ñu naan boo noo yii nag xam nga yii bokkul ci diine ci diine la bokk ci diine yonent bi saa sam loolu la doon def wàllu siwaat wàllu yére yi yooyu yépp lu set mais lu correct voilà ba pare di toppatoo yooyu yépp waaw di def natful aana ak ak ak ak comme li waxoon euh, ci fitra yonent yi alayhi salaatu wassalaam waaw di wàññi moustache yi waaw di yar sikkim yi di di di di di di put di di di di di di euh, karawu poqataan di wat karawu naq yi ak yooyu yëpp loolu lépp ci seen sunna lañ bokk waaw ñu ne xim ñun ku ko fi def ñu naan waa ji non waa ji nag il est tubaab quoi ay sunna yuy réere ku ko def ñu ne waaye la ko tubaabe ndax ñàkk xam ah ak civilisé ñoom baax nañ ba jàpp nañ civilisé kuy bay tubaabe mooy civilisé mooy ku ku ku correct normal waaw moo tax gis nga gis nga gis nga ñun niñ mel xaw ma ba léegi loolu la mais temps yi nee gone mais gars yi buñ doon kii bu buñ gisee ku correct nii c'est correct du bari wax doo ko gis muy yuuxu bu dara xewee wala bu mu correct ci jataay ñépp toog ñii di wax di polémique comme rek ni ñuy def ñii di wax nii moom nga gis waa ji correct toog peñewu waaw di xeeñ parfum sol yére yu set toog sol dàll yu kii toog yu normal ah. dañ naan mais xanaa waa ji la ah xoolal ma loolu dem ba ku correct ñu jàpp ne chrétien nga mais c'est pas anodin c'est pas anodin c'est normal c'est normal parce que <laughs> loolu mooy problème bi mooy ku ci tëb ku tëb naan maa gën a nekk jullit fii mu ne maa gin a topp maa gën a bëgg yonent ma lay saabsaab léeg-léeg sax suñuy oto ñu bind ci sopp nabi alors que daray nabi defuñu ko sallallahu alayhi wa sallam dara boo ñu gisee amul dara lu ñu booleeg moom ci biti waaw te nag ku mel noonu ci biti ca biir moo raw. mel noonu ci biti amoo dara lu lay niru lu lay booleeg yonent bi alayhi salaam loo koy niru ci lenn loo koy toppee dara sa biir moom xarit waaw baytun xarit ab tabax la boo xam ne bu bu màbb bu màbb bu dara newul bu kenn mënula tëdd bu kenn mënula dëkk kenn du fa évoluer moo tax loolu garaaw na yonent bi alayhi salaam kon lii la doon def Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nee nañu yooyu da utilise utiliser yooyu ah kii def ci bopp bi raxas boppam bi ci produit yooyu nga xam ne ci ay gàncax la woon wa dahanahu bi shay min zayt te bu paree ba def ci yooyu ba mooy ba setal ko ba gin koo kii def ci kii day jël tuuti diwlin ah tuuti diw diw diw daal di ko ci def waaw gayru kathir loo xam ne nag bariwul mooy lii mooy bu doon dugg ci armal bi voilà après nag mu dugg te gis nañ bi ñu jógee Medina na Mawlana Ibn Abbas leen def na mu ñëw Dul Xulayfa mu def noonu Allahu akbar kon gis ngeen gis ngeen oh léegi kon <laughs> léegi kon affaire yaa ngoogu de waaw.